baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim yaa ayuha alladina aamanuu laa tadxuluu buyuuta annabiyi illaa an yu'dana lakum ilaa tacaamin gayra naadiriina inaah walakin ida duciitum fadxuluu fa ida tacimtum fantashiruu wala musta'nisiina lixadiis inna daalikum kaana yu'di nabiyya fa yastaxyi minkum wallahu laa yastaxyi min alxaq wa idaa sa'altumuuhunna mataan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab daalikum atharu liquluubikum wa quluubihin وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما suñu boroom di wax mu ne yaa ayyuha alladina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa tadxulu wu leen di duggati buyuutan nabi këru yonent bi alayhi salaatu wassalaam néegu soxnaam yi radiyallahu anhunna illaa ludul an yu'dana lakum ñu jox leen ci ndigal ilaa ta'aamin fekk muy ñam goo xamante ne nii lañ leen woone leen ñëw leen xéewloo ghayra naadiriina inaa mu nekk loo xam ne nag bu leen fa téele ñëw nag ñoragul mooy ñu koy togg pareegul ngeen di toog di xaar mu daal di ñor ngir ngeen ñëw déedéet dangeen ngeen di xaar bañ wooleen ba mu pare bañ taaj ba wooleen ngeen dóoru dugg de walakin waaye kon mu nekk ñam boo xam ne nekku ngeen woon di xaar ñor nga toog fa di xaar mu ñor xam ne heure bii lañuy jox lay la lay añ bi pare yow nga ñëw teel a ñëw laata boobu mu ne déedéet walakin waaye leen ba des ida du'itum bees leen woowee nag fadxulu na ngeen dugg fa ida ta'imtum bu ngeen lekkee nag ba pare fantashiru na ngeen tasaaroo de wala mustanisiina ta bu leen nekk nag di daal di wéttalikoo li xadiisin ci nettali nekk fa rek di waxtaan daal ay discussion nekk fa daal di rayetagul temps bi en attendant añ bi pare wala ngeen añ ba pare ñu woo leen moo xam ci mariage la yonent bi alayhi salaatu salaam nekkoon koo xam ne dafa amoon soxna woo leen daal di leen ci ceet gi ngeen ñëw lekk ba pare bare lekk toog fa nag jëmale aw waxtaan nag ubbi waxtaan mu ne lool bu ko fi kenn dem de inna daalikum ndax gis ngeen loolee ngeen doon def kaana nekkoon na yu'dhi nabiyya da doon lor yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa yastaxyi minkum moom nag mu am kersaay ñëw di leen ko wax wallaahu waaye nag man borom bi laa yastaxyi moom borom bi allahu laa yastaxyi moom nekku fi di am kersa min alxaq ci dëgg da leen koy wax mu leer wa idaa sa'altumuhunna te léegi sax soxnaam yii yëm wa idha sa'altumuhunna bu ngeen leen laajatee an mooy loo xam ne da ngeen koo soxla ngir ñu jox leen ko ci wàllu bagage yi kër gi wala lu ngeen soxla fii mata'an na léegi dangeen leen di laaj min wara'i hijab ci ginnaaw kiiraay mooy ne lii mooy aayatul hijab mooy aaya bi nga xam ne moo ñëw di farataal li nga xamante ne nii mooy kiiraay mooy muuraay di zalikum loolee atharu mooy li nga xam ne moo gin a sell gën a laab li qulubikum li nga xam ne mooy seen xol yéen jooy gulit ñi wa qulubihinna ak seen xol ñoom soxnaan yi wama kaana te ñoom nekk wama kaana lakum te warul ci yéen te warul yi muy nekk ñeel leen yéen jullit ñi an tuudu ngeen di lor rasulallahi ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wala déet an tankixu ngeen di denc azwaajahu soxnaam yi min baadihi ginnaaw abadam ba faw benn julli di takk soxna soo xam ne yonent bi alayhi salaatu ko dencoon inna zaalikum nekk na ci loolee kaana gi dëgg-dëgg loolu kaana nekk na de képp ku ko de lii mooy aay yi nga xam ne moo ñëw comme sayyidatu sayna anas comme ni ne sax imaamul buxaari ak sax imaamu muslim rahmatullah alayhima këne nettali na fa moom keroog bu yonent lay sarsam sayyidatu Zaynab bi ñu doon wax keroog binti Jahsh radiyallahu anha ginnaaw bi ko borom bi mayee yonent bi lay salaam léegi dafa invité woon lenn ci saxaaba yi am ñoo xam ne dañoo ñëw lekk ba pare daal di ñi ñenn ñi lekk ñu bari dem ba mu des ñetti nit nag ñoo fa des ci néeg bi seen yonent bi alayhi salaatu salaam daal di bi ñu lekkee mu génn tuuti yaakaar ne ñoom it dinañ ànd ak moom dem waaye ñoom ñu toog mais ñoom dañ ko fàtte woon dañu doog rek ubbi waxtaan bi waxtaan quoi fàtte ne lii ça ne se fait parce que quand koo xam ne dafa wàcc soxnaam woo leen ngeen ñëw bu leen fa yàgg bu ngeen lekkee ba pare jóg ngeen dem jarul taggaate bee ku baax laak lool wax leen ko mais bu ngeen lekkee ba pare war a dem loolu la borom bi ne xam nga lii ñu bari duñ ko mën a wax voilà moo tax yonent bi saa saam suñu borom ne dafa am kersa ngir ne leen jóg leen ngeen dem wala boog bon waaye man borom bi maa leen di wax é eh, jóg ngeen dem bu leen ko defati loolu bu ko defati voilà loolu <laughs> leen ko defati léegi nag nee na suy naanas nee na radiyallahu anhu yonent bi saa saam dem entre temps muy wër ci yeneen soxnaam yi léegi nag man ma ñëw duggaat ci biir néeg bi néeg sayyidatu Zaynab ngir xool fekk fa ñooñu ba léegi ma génnaat léegi yonent bi saa salaam daal di ñëw bi mu ñëwee gis ne ñu nga fa léegi gars yi tamit biñ gisaa yonent bi alayhi salaam seen xel dem ci ndax dañ ko fàtte woon dañu ubbi waxtaan rek xam nga boo ne ci denn débat yu xóot yi léeg-léeg da ngay dem xel fàtte ne est may def daal dinay nekk loo xam ne lu jaadu léegi ñu seen xel dem ci rek ñu tëbbandoo rek génn biñ génnee Seydina Anas nee na ma ñëw ngir wax yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam gis leen biñ génnee nag mu dugg nee na may waaj a dugg rek mu wàcce kiiraay bi léegi nag ki la laaye bi wàcc te bokk na ci laay yi nga xam ne moom la Seydina Omar ibn al-Khattab comme ni ko Seydina Abdallah ibn Omar nekk ci Sahih ak Seydina Anas ci boppam ne Seydina Omar nee na leen radiyallahu anhu bokk na ci laay yi nga xamante ne nii da cee dëppook borom bi tabaaraka wa ta'ala mooy ne moom da ko doon wax amaanaan yeneen tubaabay saabsaab ngir ñuy muy muur soxnaam yii nii di wut kiiraay digganteem ndax këram gi kàccoor yi dañ fay ñu baax ñi dañ fay dugg comme ñi fi kàccooru naafiq yi ñooñu ñi nga xam ne seen xol feebara leen fi indi mooy la inspecteur joxaane di wax rek mooy ñiy gàmmoog ñiy raas déem wuute nañu léegi nag mu ne kon nag fii sa kër gi ku baax ak ku ku baaxul dafay dugg kon nag di ko di ko wax ci yooyu yonente bi saa saam nag comme que borom bi àttewu ci woon dara doonu ko woon def ba ni nga xamante ne noonu la borom bi wàccee laaya yi wallahu taala alam am na yeneen di wax nag yu gën gudd ci suñu borom ne kon nag ñu xam ne kon mbir mi noonu la tam suñu borom dina ko leeral nan lañ koy defe ci biir ci biir yi laay yi nga xam ne ñu ngi ñëw moo tax yonent wala sa sam suñu borom ci côté bi lépp loo moom du fi nekk sax bi kii moom mooy leeral affaire yi quoi moo tax bi tur gii man tasa yaa yéexi ku la neex ci ñoom soxna yi di di xëcc ci yow ku la neex di nekk ku la neex te sax ka nga tegoon démb bu la neexee tay nga xëccaat ko loolu ba mu wàccee sayyidatu Aisha radiyallahu anha comme ni ne sax imaamul Bukhari rahmatullahi alayhi mu ne man daal gisuma ne yow yow yonent bi alayhi salaam yow daal sa borom li nga bëgg kese daal lay daw quoi mooy yow daal sa nam nam kese la borom bi di daw daal mooy yow daal loo nam rek noonu la la koy defale daal <laughs> mu ne waaw waaw affaire bi loo waaw loolu moo am ah li ma la ndax moom. du namm lu dul lu borom bi namm moo tax yonent ba saa saam suñu borom di wax ne wamaa yantiqu anil hawa moom du wax mukk ci li nga xam ne yéen nit ñi moom ngeen xame seen façon bànneex boobu bokkul ak moom bi hawa buñ ne hawa yonent ba saa saam boobu bokkul ak ñun bi ñu am de ñun suñu bànneex yii di xa bànneex yoo xam ne turaabiya la suuf kese la affaire bànneexu plaisir noonu kese waaye yonent bi alayhi salaam moom léppam kodug borom bi la tabaaraka wa mu ne in tubdu bu ngeen feeñalee shay'an dara aw tuxfuhu wala ngeen nëbbu ko fa inna allaha yëg leen ne borom bi kaana nekk na bi kulli shay'in ci lépp alima ku ko xam la bu kenn mooy am na looy dëbb wala di ko feeñal lu dul ne borom bi tabaaraka wa taala ci moom moo ci yem de mu ne laa junaaha alayhinna sa soxna yi nag amul benn problème ci moom amul benn gêne ci moom amul benn ngaañ ci ñoom fii abaa'ihinna mooy da leen a digal léegi kon nañuy lan bu kenn ci yéen way ngëm yàlla yi yéen way ngëm yàlla yi bu ngeen ñëwee di laajati soxnaay yonent bi alei saatu salaam dara dee leen leen ko laaj ci ginnaaw kiiraay loolu te nee na moo gën a sell ci seen xol ñoom ñi doon wax ñooy saxaaba yi ah ñi gën a sell xol ñu mas a jaar ci kaw suuf ginnaaw yonent yi aleyhim salaatu wassalaam wa waaye moo gën a sell ci xolu ñi nga xam ne ñooy jigéen yonent bi alayhi salaatu salaam bu dee ñooñu la borom bi di wax lii yow nga naan bon man moom garaawul quoi man man naa wéet ak jigéen ñi noonu garaawul man fi ma toll booy xam nga ne la ngay wax wuute na ak li am de yow loolu xam nga ne sori nga ko léegi nag suñu borom nag di leeral ne ñi nga xam ne waa léegi ndax am nañu ne bàyyi seen bàyyi yeeg seen ñooñu nag dañoo laaj ne ah kon ñun ñun baadu noonu lay demee suñu borom ne laa junaaha amul benn problème amul benn xat-xat benn gêne alayhinna ci ñoom sa soxna yi fii seen bàyyi seen bàyyi ñoom soxlawuñ di am kiiraay seen digganteeg ñoom wala abnaihinna waaye du caagante ni ñi nga xamante ne seen doom yi ñoom jigéen ñoom sa soxna yi alayhi radiyallahu anhunna wala ixwanihinna du caagante ni seen frères yi comme saydna Abdurrahman ibn Abi Bakr ak sayyidatu Aïsha mu ne kooku moom bokkul mu ñu mel noonu bokkul waaye ku mel saydna Abu Bakr ak sayyidatu Aïsha ñooñu mu ne ñooñu amul benn problème ñooñu moom aajowuñ sultaan ñuy am kiiraay seen diggante wala abna ixwanihinna du caagante seen doomu frère yi ñi nga xam ne ñooñu mooy soxna soo xam ne frère mooy soxnaa yonent bi sallallahu alayhi comme say doomu Seydina Abdurrahman ko ibn Abu Bakr par exemple moom ñu mel noonu ñooñu moom amul benn problème wala doomu ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad ibn Abu Bakar ñoo ñooñu moom amul benn problème comme ñoom Seydina euh, kii ñoom Seydina moo kii al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakrin radiyallahu anhum comme kooku noonu garaawul ci buy ñëw ci Sayyidatu Aisha moo tax moom sax moo ko yar kooku soxlawul di am li nga xam ne kiiraay wala abna yaxawaatihinna waaye tamit amul benn gêne benn euh, lu ñuy teg benn problème benn ñoom ñuy bu ñu weetee ak ki nga xamante ne mooy seen doomu seen sœurs yi comme doomu sayyidatu Asma bint Abi Bakrin boobu moom mën naa wéet ak sayyidatu Aïsha te tamit aajowul sayyidatu Aïsha fois muy am li nga xam ne mooy kiiraay digganteem mooy ñoom Urwa ibn Zubayr ñooñu Abdallah ibn Zubayr de toute façon moom sax moo leen yar surtout Urwa ibn Zubayr yi radiyallahu anhuma te nekk doom ci sayyidatu euh, euh, euh, ki ñu wax sànq muy zaatu nitaqayni asma bint abi bakrin radiyallahu anha comme ñu mel noonu le wala abnaa yi du caagante ne seen doomi axawaatihinna seen sœurs yi wala nisaa'ihinna waaye seen jigéen ñi mooy ñoom buñ amee ay jigéenu jullit ñi ñooñu garaawul ñoom man nañoo nekk waaye lii boroom xam-xam yi am nañu naan jigéen ñëpp la mais loolu li gën a dëgër daal insha allah mooy jigéenu chrétiens yeeg juifs yeeg ate yi bokkuñu ci parce que ñooñu dañu leen di décrire seen jëkkër yéeg yooyu ak dem di naan jigéenu julli ñi nii lañ mel déedéet kon mooy jigéenu julli ñi ñooñu aajowuñ tout le temps bu ñëwee ci jigéenu soxna yonent bi alei satu salaam moom kiiraay diggante wala malakat du caagante ne li nga xam ne ñoom jigéenu soxnaa yonent bi alei satu salaam ñoo ko moom ay maanuun na seen dejoor mooy seen jaam yi soxlawuñ loolu tamit wattaqiina allah te ne ngeen yokku ragal yàlla yéen soxnaa yonent bi alei salatu salaam inna allah dëgg-dëgg buur yàlla kaana nekkoon na te du deñ